fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi saadisi cashar ba'da al-mi'atayn wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala lammaa tuwuffiya rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa kaana abuu bakrin radiyallaahu anhu wa kafara man kafara mina al-carabi mina al-carabi faqaala cumaru radiyallaahu anhu kayfa tuqaatilu nnaasa waqad qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqaatila nnaasa hattaa yaquuluu laa ilaaha illa allah faman qaalahaa faqad asama minnii maalahu wa nafsahu illaa bihaqqihi wa xisaabuhu ala allah faqaala wallahi la uqaatilanna man farraqa bayna as-salaati waz-zakaati fa inna az-zakaata haqqul maal wallahi law mana'uunii anaaqan kaanuu yu'adduunahaa ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam laqaataltuhum alaa mana'ihaa qaala Umar radiyallaahu anhu fa wallahi ma huwa illaa an qad sharaha allahu ta'ala sadra abi bakrin radiyallahu anhu fa araftu annahu al-haqq muttafaqun alayhi kon al imaamu al-haafiz an-nawawi rahimahullah moo ndil ñu xadis bii nga xam ne xadis bu rëy mbir la xadis bii xadis bii nii yàlla xam na ne gis nga lii lii mooy bokk na ci xadiis yi gën a gudd à part boo génnee fitra yi xadiis fitra yi parce que yooyu daa laaj ay ay ay ay kii nii bii tam bokk na ci gudd quoi waaw mais on va faire on va essayer parce que bon lenn li waxoon nañ ko ci xadiisu si euh, euh, Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu bi nga xam ne moo niroog bii waaw te góom lañ gisoon bii weesu hadis 1209 bi mu ne yeneen saa saam nee na umirtu an uqaatila an-naas hatta yashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullah wa yuqiimu as-salaata wa yu'tu az-zakaata fa idhaa fa'aluu dhaalika 'asamuu minnii dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bi haqqi al-islaam wa hisaabuhum 'alaa allahi ta'aalaa wax nañ ko moom lañ mujj woon a gis waxaale nañ ko boobu bañ ko njëkkee gis waxoon nañ ci taxawoon nañ ci côté bi yenn masaa'il yoo xam ne moo tax euh, di ko waxaat fii foogu ma ne nekk na lu approprié mooy waxoon nañ koo pare mooy euh, ngir euh, mën a gagner du temps euh, loolu jaru ko léegi hadith mille deux cent dix kon mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na lamma tuwuffiya bi nga xam ne ci lay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam génn àddina mu ne wa kaana abu bakrin sayyidina abu bakr radiyallahu anhu nekkoon xalifa wa kafara mu weddi man kafara min al ci arab yi ñi nga xam ne weddi nañu yàlla daal di weddi waaw ñooy dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw leeral loolu ci gàttal insha allah ñooy ñam bi loolu xewee ne léegi dara lañ nekkatul ci dëkk bi ci ci waaye ay ay dëkk bi lii lii lii l'islam mais loolu ay xaaj lañu waaw ay xaaj lañu ce ne ñoom ñëpp euh, euh, euh, ñoo mel noonu quoi déedéet ay xaaj lañu léegi rek bi loolu amee <laughs> lan lañ def fa qaala Omar Seydina Omar ne Seydina Abu Bakar parce que Seydina Abu Bakar mu gisee loolu dafa jël décision ne day xarek ñii waaw non day xarek gaa yi nga xam ne maani'u zakat ñi wak ñi nga xam ne al murtaddiin moom la ñuy woowe xurubu ridda xare yooyu nga xam ne daa amoon ginnaaw yeneen saa salaam bi Seydina Abu Bakar di doon nekk nekk xalifa ba ni mu génn àddina ñi nga xam ne li dugalaat ñi nga xam ne ñoo nekkoon jullit ne dañoo génn ci diine léegi nag euh, loolu mu ne Seydina Aboubacar bi mu jëlee décision boobu nag ne day xare ñoom ci la wax nii loolu nag mu indi mu ne euh, euh, fa qaala Umar radiyallahu anhu Seydina Umar radiyallahu anhu daal di wax Seydina Aboubacar ne ko waaw mooy xam nga kayfa tuqaatilu naasa nan ngay xare nit ñi am na boo xam ne kay fa tukaali tukaatilu arab nan ngay xare arab yi mooy ñu bañoon ne duñ joxe zakat <laughs> te waqat qaala rasulullah te fekk na ndawal yàlla li sallallahu alayhi mais moom nee na umirtu dañ maa digal an ma xare annaasa bir ñi xatta ba ni nga xam ne yaqulu la ñuy wax la ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi ah fa man qaalaha képp koo xamante ni nii wax na ko faqad asama minni kooku de ñoŋal na ma ñoŋal na ñoŋal na boppam wóllif ma mooy man dootuma man a te doo mucc na ci man lan maalahu ñoŋal na alalam ci man wa nafsahu ak bakkanam muy dereetam illaa bi haqqi lu dul na ci àqam wa xisaabuhu te ak atteem nag bu demee fa yàlla nag alallahi te yàlla la borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ne moom mooy gérer loolee ak atte léegi bi Seydina Omar waxee loolu fa qaala Abu Bakar Seydina Abu Bakar ne wallahi maa ngi wàcc yàlla la uqaatilan na dinaa xare man képp koo xam ne farraq dafa taqale bëgg taqale ne da ngay nekk ci nekk ci l'islam bi ba pare di taqale bayna salaati diggante julli wa zakat ak zakat waaw ne yow da julli ne doo zakat wala nga ne da ngay zakat doo julli wallahi képp ku nar a ñaar yëpp ngay defandoo gëmanoo ko noonu di ko defandoo wala dinaa xareeg yow waaw ñii nag seen xabi yàlla la woon dinañ wax yan faction lañ yoo xam ne dañu wuti ñoom ñëpp yemuñu woon voilà fa inna zakata loolu tax loolu mu ne Siddiq radiyallahu anhu ndax zakat xaqul maali aqu alal la loolu yàlla teg muy ab impôt imposable lu mu imposé ci alalu nit ñi loolu aqu alal la waaw wallahi maa ngi wat man Abu Bakar law mana'uni iqalan waaw gis nga bu ñu ma tere woon iqalan li nga xamante ne parce que am na anaqan loolu lépp ay riwaaya la yoo xamante ne yu ñëw la euh, euh, euh, ci hadis bi yenn yi dafa ñëw ci kàddu comme bii nii comme bii nii ne law mana'uni waat naa ci yàlla ne bu ñu ma bu ñu ma bu ñu ma tere woon li nga xamante ne mooy iqaalan am yoo xam ne ne anaaxam bu ñu ma tere woon parce que euh, mooy genre euh, doomu doomu bëy wala xar ñoom ñooy anaaxan non loolu mooy anaaq anaaq mooy euh, bu njëkk bi mooy li nga xam ne mooy ak buum buum bi ñuy yeew xar mi wala gëléem gi kiy joxe zakat xam nga loolu ñooy ànd buy joxe zakat waa ji il faut mu am nu mu téye bëy bëy du leen téye loxoom tamit <laughs> foo ñu yeew leen mu ne buur boobu sax bu ñu ma ko xañoon ne du ñu ko joxe wallahi loolu naa ne xaalam dinaa ci xareñ ñoom beneen bi xam mooy lu mu ndaw ndaw lañu waroon a jox bu ñu ko joxool dinaa ci xareñ ñoom léegi nag bi nga xam ne ci wax lool euh, moom euh, euh, Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mu ne kon bu ñu ma ko boo xamante ne kaanoo nekkoon nañ yu adduunaha doon ko joxe yu adduunahu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam lépp luñ doon jox yeneen saa salaam même bu dee mbote la sax bu ñu ma ko teree dinaa xare ñoom wala bu dee buum nga ñu yeewee gàtt yee sax bu ñu ma ko teree dinaa xare ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne ah mu ne Seydina Abu Seydina Abu Hurayra mu ne qaala Omar Seydina Omar ne nag radiyallahu anhu fa wallahi maa ngi wàcc yàlla ma huwa nekkul lu dul ne illaa an lu dul ne ra'aytu damaa seetlu gis ne ah gis ne allah te ne yàlla qad sharaxa leeral na mooy Seydina Abu Bakar lii muy wax da koo da koo leeral ah, mooy daa nekk loo xamante ne fu leer na ko teg ma xam ne borom bi dajee leeral dëndam lil qitaali ngir xare fa araftu nga xareeg ñi xam ne annahu al-haqq te ne loolu nag mooy dëgg waaw xadis ba muttafaqun alayhi al imaamu al-haafizu al-Buxaari naka Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo léegi laaj bu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo na ko noonu euh, Abu Daawuda ak at-Tirmidhi wa an-Nasaa'i ñoom ñëpp solo nañ ko ak al-Qazwiniyu euh, euh, hadis bi euh, mooy rawaahul jamaa imaam Maalik indiw ko ñëwul ci Muwatta comme nii ci kaddu yi nii waaye mooy ñuy nañ ko al imaamul Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari al imaamul Buxaari rahimahullahu taala mu ne léegi wuñ jëlee fi nga xam ne mooy kitaabu zaka baabu wujuudi zaka mu ne haddasanaa Abul Yamaan al-Hakam ibn Naafi' mu di al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani al-Himsi euh, gane àddina la 138 génn àddina la 221 qaala rahimahullah mu ne axbaranaa Shu'ayb ibn Abi Hamza mu ne ku ñu nettal mooy Shu'ayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashi al-Umawi rahimahullah génn àddina 162 Abu Bishr rahmatullahi alayhi an az-Zuhri mu jël ko az-Zuhri li Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab rahimahullah az-Zuhri gane addina la cinquante génn addina la cent vingt cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud ah mooy surtout euh, Utba ibn Mas'ud frère kële euh, euh, voilà Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Abdillah al-Madani bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi génn addina ana bi imaamu Maalik génn gane gane addina muy quatre-vingt-quatorze am na nag ñu ne dem na ba cent deux ci wuute wu ci am anna Aba Hurayra mu ne al Seydina Abu Hurayra radiyallahu di al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu gane eh, moom mu ngi dugg ci diine ji l'an sept eh, Xaybar eh, nekk ki gën a ëpp lu mu jëlee hadis bi sallallahu alayhi wa ba pare génn àddina l'an cinquante-neuf ci li nga xam ne mooy li gën a siiw a ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu anil jami' annahu qaala léegi tuufiya mu daal di wax hadis bi noonu. jarul ni ciy jaaraat dafa gudd léegi naka noonu euh, la al imaamu kanta al imaamu muslim abul husayni rahimahullah moom itam moom da ko dajale da seen di version yu bari mu ne xadda kitaabul iman baabul amri bi qitaalin naas hatta yaqulu ash-shahaadatayn mu ne haddathana qutaybatu ibn sa'id mu ne nettali nañu qutaybatu ibn sa'id ibn jamil ibn tarif ibn abdillah saqafiyu mawlaahum abu raja albalxiyu albaghlaaniyu génn àddina deux cent quarante rahmatullah alayhi qaala haddathana al-layth ibn sa'd mu nekk ñu nettali mooy al-layth daal imaam al-layth ibn sa'd ibn abdirrahman alfahmiyu abulhaaris yi nekkoon sëriñu waa misr xaritu imaamu malik rahimahullah no euh, bokk daanaka année moom quatre-vingt-quatorze jàpp quatre-vingt-treize télé quatre-vingt-treize quatorze génn àddina la cent soixante-quinze an Uqayl mu jële ci Uqayl ibn Khalid ibn Uqayl al-Ali Abu Khalid al-Qurashi yu génn àddina quarante-quatre rahmatullahi alayhi an Zuhri mu ne axbarani xabaare na ma Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba euh, gis nañ ko san Abi léegi mu indi riwaay imaamul Buxaari yi moo indi eh, imaam eh, kii Riyaad bi iqaalan boobu imaam Muslim soroo na ko noonu noonu ko indee fii imaamul Buxaari yi eh, gis nga moom boo jotuñu ko wax moom boobu dane wallahi law mana'uni anaqan lool bu dee anaaq mooy mbote bu ji jigéen boo xam ne ci xar wala bëy bu dee iqaalan nag mooy buum kon ci gàttal lii mooy taxriij bi léegi nag ana lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi dañ naan lëkkaale bi wane ne euh, feddale fukk zakat mooy yeneen saa salaam da ne comme xadiis bi ñu euh, bi euh, jëfu Seydina Abu Bakar wokk radiyallahu anhu nga xam ne moo doon xalifa yeneen saa salaam pare woon ngir xareet ña nga xam ne dañu ne woon duñu joxe zakat dara lañ dul joxe Euh, euh, mais euh, ñooñu ñoo ñoo ci gën a mais mais du ñoom kese ah voilà du ñoom kese le fait que te lii moo dëppook li ne umirtu an uqaatila an-naas hatta yashhadu an laa ilaaha illallah wa yuqiimu as-salaat wa yuutu az-zakaat li yoneen saa saa li ñu gisoon sànq ci xadiis Mawlaana ibn Umar bi radiyallahu anhu léegi sauf que Seydina Umar moom da cee yem fee moom amaana loolu ci déggoon ne ah man mais Abu Bakar noo mën a defe lool alors que yoneen saa saa dane man dañ ma digal ma xare nit ñi ba ñu ne laa ilaha illallah ku ko wax rek mais sauf que yeneen daal di ngay ñoŋ sa deret sa alal alors que gis nañ xadiis yi romb sànq xataa doom ji ibnu Umar radiyallahu anhu wane ne na non yeneen saa salaam am na foo xam ne lii day wane ne xadiis bii nii en fait comme li borom xam-xam yi di wax ne Seydina Abu Hurayra nettali li yeneen saa salaam waxoon taxu ko woon jóg mooy discussion bi amoon diggante ak Shaykhaani muy Seyna Abu Bakr Seyna Omar looloo ko taxoon a jóg daa tënk xadiis bi sinon ñeneen ñi nga xam ne ñoo solo lu mel nii Seyna Anas nu Malik ñeneen ak ñeneen ñoom dañ cee boole te Seyna Ibn Omar biñ fàttali woon léegi ñu gisoon ko mille 1209 da cee boole woon wa yuqimu salaa umirna an nuqaatila naas hattaa yashhadu an laa ilaaha illallaah yemul foofu yemul woon foofu. kon loolu di wane gravité quand même euh, li nga xam ne mooy sàggane zakat ba nga xam ne boo ko bàyyee. Euh, léegi nag dinañ ñëw mais est-ce képp ku bàyyi zakat rek dañ ñuy xarit loolu dinañ ci ñëw léegi balaa loolu mooy euh, nañ taxaw ni tuuti ñii Seydina Abu Bakar doon bëgg kon lëkkaale baa ngoog walilah alhamdulilah bi nag gravité wu quand même bàyyi loolu léegi mu def mais gars yi ñooy ñan ñii Seydina Abu Bakar Seydina Omar ne Seydina Abu Bakar mais kayfa tuqaatilul arab ci beneen kayfa tuqaatilun naas mais nan ngay xare gi nit ñi alors que yeneen saa salaam waxoon ñooñu da xam ne jamono yi bi yeneen saa sam génne àddina bon daanaka ñu ëpp ci ci ci ci goxi arab yi larab yi dañoo tubbi dañoo nekk ay yéeféer parce que dañ ne ah affaire bi daal yeneen saa salam la woon te comme que <laughs> léegi génn na àddina bon c'est bon ñoom diine ji ñenn ñi léegi ñu nekk ay faction am ñoo xam ne ñoom dañoo génn ci diine ji di woote wu na ay yonent lañ comme ma al-Kaddaab mi nga xamante ne gisoon nañ ay jaloore ñu yées yi ñu fi defoon keroog waaw <laughs> ah, xam nga Musay waxoon nañ la voilà Musaylima bokk na ci ñaaw ciif yi mu def ak yu euh, fekk bu <laughs> dégg lépp lu mu dégg na yonent saa salaam def na ko mu mu mu wane ne comme que nee na day woote woon ne yonent la léegi euh, euh, ne day def loolu ne day def miracle waaw mu ñëw fekk teenu gaa yi dégg nañu ne yonent saa salaam de teen yi bu gisee benn teen boo xam ne. Euh, dafa asséché wu amatul ndox bu ci tiflee walla loolu day gën a bari te day gën a neex sa waay dem fekk teenub jàmbur daal di ciy tifli teen bi teen bi nëpp kenn mënatu ko utiliser <laughs> xaw nga mu say la mu am benn xale boo xam ne ay xale yoo xam ne nee na da leen ne yoneen saa salam luy raay xale boppu xale yi daleen di barkeel moom mu mu fekk ab xale <laughs> ñaari xale mu ne da leen di barkeel daal di raay bopp xale bi xale bi nekk suuf quoi <laughs> ci saase <laughs> xale bi nekk ab abub leer <laughs> kenn ki mënatul am karaw ak yeneen ak yeneen ak euh, aayaam yu soof yooyu mu doon wax ne ay aaya la naan ab dif da'u ma dif da al fiilu mal ma fiil waaw ñay ne day toppandoo suuratul fiil ak ak naan mbott walla nan moo la xamul luy mbott xam nga waxi caaxaan yooyu moo tax waañ ne ko woon Musaylima wax dëgg yàlla nag yow kazzab nga yow moom li ngay wax du dëgg waaye nag topp nartatu waa Banu Hanifa fii moo ma gënal topp kay wax dëgg te bokk ci waa ca ca Quraysh moom moom xoolal rek rëy rëy googu duggoon gaa yi xam na ne waa ji waxul dëgg mais naa ko topp quand même moo ma gënal may topp Muhammad ma leen ndax fa mu bokk sallallahu alayhi wasallam ci waa Quraysh daal man ñooñ man wala na topp kon dafa amoon ñii ñooñu benn faction bi gënoon a graw ñi nga xam ne dañ la woon ñoom dañuy wootewu ak yonent muy Musaylima mais nekkul woon Musaylima kese doon wootewu voilà Musaylima nee na yonent la ba am ñoo xamante ne nga ràngateku nañu daal di koy topp amoon nay taalibe ah <laughs> amoon nay taalibe am na euh, kii kii yi euh, dama damay jaawale kanati la exactement euh, mu naan borom xam-xam yu mag yi sax fekk moom jamono jooju daa àndoon ak Musaylima quoi mu naan man de yàlla moo ma dimbali ba ma génnee ci Musaylima naroon nañ maa rey ma dee ni yéeféer bu bu leer nañ <laughs> voilà kon mooy Musaylima dafa woote woon ne moom moom yonent la ñu ko dëggal topp ko waaye al aswadul moom it daa woote woon ne moom am gaa yi ko topp moom it ñii moom ñoo ci gënoon a ñii moom dañ ne parce que ma xaw Musaylima da doon yeneen saa yow yow bi mu ñëwee ci waxoon nañ la euh, bi mu ñëwee ci délégation bi mu naan yeneen saa salaam yow yaay yonent waa côté bee man maay côté man maay yonent beneen côté bi quoi wala dinaa tuub mais à condition mooy boo génnee àddina man maa lay doon yeneen saa salaam ne ko gis nga caru garab gii sax boo ma ko laajoon tàndarma gii du ma la ko jox waxatuma la nga naan mëli bàyyi kook <laughs> Seydina Saabit ibn Qays mu wax ak moom léegi radiyallahu anhu léegi kon Musaylima ak al Aswad ñaar ñooñu ñoom ñoo ci gënoon a garaaw parce que ñoom ñoom dañoo weddi woon ne ñi ay ñoom ci seen bopp yonent la ba xare yu bari amoon euh, Seydina Xaalid yu al-Walid Seydina Abu Bakar bu doon tey mooy le CEMGA à équivalent CEMGA ci suñu réew yi muy chef d'état major des armées de de de euh, euh, Seydina Siddiq radiyallahu mais xare yi metti gisoon nañ ci la Wahshi ne woon keroog bi nga xam xam wax Wahshi moo ko rey Wahshi nee na man daal bi gaay bi xare yi laa ne man xaaral euh, comme que man def naa ñaawteef boo xam ne maa rey maa rey Hamza xeet bi ma reyoon Hamza comme que xare am nag waa ji naan yonent la te day wax lu amul xaaral ma génn bi mu demee ci gàttal mu daal moo ko jam Musaylima daama rek kële du du du du du Abdallah ibn euh, Zayd ibn Asim de dafa mel noonu laa waxoon non kii la mooy Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha moom moo ko jekkali <laughs> waaw ba Zayd ibn Umar naan maa ngi dégg ñu naan eh jàmbu ñuul bi rey na sa waay de rey na waa ji <laughs> Musa ne kii euh, bu dee ne ko rey de rey naa ci gën ginnaaw yeneen saa sax muy Seydina Hamza waaye maa rey ci gën yées ci nit ñi muy Musaylima léegi kon ñooñu benn côté law ñoom. ñoo xam ne ba léegi ñoo dañ leen doon boole ci ñiñ naan xurubu ridda mu am ñeneen ñoo xamante ne dañ ne ñun non beneen faction ñun dañuy nekk jullit mais nag lépp loo xam ne pratique religieuse la du ñu ko def du ñu julli du ñu woor du ñu nangam ñun daal mais nag on est des musulmans waaw ñooñu tamit ci lañu woon ñii tamit ay nit lañ ñoo xam ne. ñu amoon lañ am ñoo xam ne dañ ne ñun dinañu julli waaye nag zakat comme que gaay xa alal daa xaw a bee ci xolu ñu bari waaw innal insana la yatra an ra'ahu istaghna day deew non seulement mais day nay innal insana xuliqa lu'a ida massahu sharru jazua wa ida massahu alxayru manu'a waaw buy am yiw di di dee deew sawaay mbir yee ngi dox ah dara doxul fii kay moom man fii kay xaw ma lu ma ci doon dugge sax ñàkk pexe rek moo ma ci téye alors que sawaay temps yi affaire yee ngi dox jamais mu ne la mu ngi dox bu doxee mu ne la doxut bu doxul mu gën a dee deelooti mais kañ lay dox kooku du mas sant yàlla waaw ngir rek dàq nit ñi ci profit ci avantage yi muy am fii mu gëmloo nit ñi ne dara new loolu nag du jikko ju baax waaw isa eh, mooy bu ko xayru jotee man waa mu koy xañaa ñooñu dañu ne ñun dinañu julli mais nag zakat li ñu naan zakat suñu alal yi nga xamante ne ñoo ko liggéey waaye bay bay bay bay suñu mbay tamit yéen tamit eh, waajal suñuy jur toppatoo leen ñu nar koo jël di ko joxe du ñu joxe fen <laughs> non ñun moom loolu doon loolu mënuñu koo joxe waaw loolu ñun duñu ko joxe ba pare ba seen waykat banaan atana rasulallahi ma dama baynana fa yaa ajaban maa baalu mulki abi bakrin wa inna alladhi saalukum fa mana'tukum fa mana'tumum fa mana'tumu laka tamri aw ahlaa ladayhim min at-tamri sanamna'uhum maa daama fiinaa baqiyyatun kiraaman ala al-'azzaa'i fii saa'ati al-'usri ñun daal ataana toppoon nañ ndawal yàlla li bañ ko waree topp sallallahu alayhi wasallam génn na àddina nag fa yaa ajaban waaye man yéemu naa maa baal waaye luy waaye ñun lu ñuy suñu yoon ci mulk Abu Bakr Abu Bakr lu ñu ne moo ko moo ko moo fi ne mais ko nguur la ñun suñu war ne woon ñun yonent lañ toppaloo woon jeex na fekk gaa yi du dara dañoo nay kese léegi sëy Abu Bakr nag ñii ñii ñii ñoo fi amoon ñee dañ ne ay yonent lañu ñii ne ñun ay jullit lañ waaye du ñu jëf du ñu julli du ñu woor du ñu nàngam ñee ñun dinañ julli mais nag zakat lañ dul joxe parce que alal yooyu ki ñu borom bi ne woon ñu jox ko ko non mu jël ko xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum kooku yonent la woon sallallahu alayhi wasallam na àddina kon nag moom la waxoon demal nga jël ci seen alal yi loo xamante ne euh, zakat la boo xam ne euh, da ngeen ciy laabale jël ci jël bi nga koy jël ba pare leen ci taskiya seen bakkan yi waaye dee leen ñaanal nag bu ñëwee ba joxe seen zakat na leen ñaanal sa borom waaw ndax ñaan gi nga leen di ñaanal kat loolu da leen di dalal gaa yi ne aywa kon nag ñun yeneen saasam génn àddina ñun dañ fay nekkatul di joxe dara fama baalu mulki Abi Bakr wax yow suñu yoon daa nekk ci ci nguuruk Abu Bakar ak nguur la yoon léegi nag ñoo ñi ñépp le Seydina Abu la doon wax moom la Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko waa nan ngay xarit nit ñi te yoneen saa salaam waxul woon lii mu ne ko yoneen saa salaam li mu wax xanaa danga koo dégg ma ne inna zakata la qarinatuha julli gi mu wax dañ maa digal ma xarit nit ñi ba ni ñuy seedee ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais iqaamu salaa boobu salaat ak zakat ñoo ànd ci téereb yàlla bi wa innaha la qarinatuha wallahi la na man manaa az-zakat képp ku fi bàyyi ne doo doo joxe zakat di nga ko digaaleeg man loolu moo indi woon wax <laughs> léegi nag euh, kon ñu gis kon gis nañ faction yooyu ñoo doon ñan Musaylima bon waxoon nañ ay mbiram jarul ñu ciy jaaraat ak ni nga xam ne noonu lañ ko lijjantee mais ak ay yu bari yu indi parce que ñu bari faatu nañ ci kaw voilà ñu bari faatu nañ ci lu moom d'ailleurs euh, jamono jooju ci la Seydina Omar noonu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ah gis nga nii ma gisee affaire bi di dem parce que xare bi daa am ñu bari ci euh, ñi mokkal al alquran ñu faat leen Seydina Omar ne ah Abu Bakar yaa xalifata rasulillah sallallahu alayhi wasallam yow xalifa yoneen sallallahu alayhi wasallam te ñoo dajale alquran bi parce que nii euh, ma gis bu demee nii nit ñi di faatu te amul fenn fu ñu ko am benn support damay ragal alquran bi bés dina jot dootuñ ko am de Seydina Aboubacar nit man nan laay defee loo xam ne yeneen saa sam defoo yeneen saa sam daa ma sa jagale dajale benn téere bu ñu def alquran amul Seydina Omar di ko convaincre ba Seydina Aboubacar jàpp bon di ko jéema yey ba mu ne waaw kon baax na ñu woo Seydina Zayd ibn Thabit Seydina Zayd ibn Thabit ne yéen nan ngeen di defee loo xam ne yeneen saa sam defu ko woon gis nga ñoom dañu moytu woon ay bidaa ko <laughs> <laughs> lañ doon lañ doon ragal moom itam ñu daal di koy convaincre mu ne baax na mu daal di defar commission bi ba ni ñuy defaree premier Coran bi nga xam ne dañ ko dajale ci jamono jamonoy Seydina Abu Bakar ñu ko doon woowee mushaful xalifa mushaf bi nga xam ne xalifa bee ko doon yor benn boobu kese nag lañ ci defoon waaw waxoon nañ la ne après bon mushaf boobu Seydina Usman radiyallahu anhu bi ñu ñëwee ci la sukkandiku parce que mushaf boobu xalifa bee ko doon yor mais sauf que bi Seydina Umar génne àddina doom ji doom ji di soxnaay yeneen sallallahu alayhi wasallam sayyidatu Hafsa moo ko yoroon sayyidina Usman yoratu ko woon sayyidina sayyidatu Hafsa moo ko yoroon léegi nag bi problème amee ci njàng yi ci benn xare bu amoon sayyidina Usman nag ñu wax ko mu ne kon euh, euh, euh, Zayd ibn Thabit jógal yow mi dajale woon jamonoy sayyidina Abu Bakar boole koog ñoom sayyidina Abdallah ibn Zubayr ak ñeneen ne ay wër léegi dox leen ci lool lool gisoon nañ ko bi ñuy wax ngëneelu Alxuraan jarul ñu ciy taxawaat wallahu taala alam kon ñooñu gisoon nañ yàqute yu mag yi ñu defoon léegi nag ñeneen ñi ne ñun doonuñu woon ñun zakat ci boppam ñun dinañ julli ah non on va prier bu dee prier moom c'est pas grave mais nag alal yi nga xam ne ñoo ko ñoo ko travaillé liggéey ko ah non non <laughs> ça sera très simple nag ñu koy joxe loolu moom ba pare ñu rek képp nag ku ko nar a jël gisoo waa ji li mu doon wax da moom pare nañ ñun pare nañ ngir xare maag fekk ñu ngi am ay xarekat képp ku ko a jël ci ñun li ñu leen di tere dinañ dinañ dinañ jàmmaarloog yow loolu moo tax Seydina Abu Bakar daal di xare ñoom loolu moo tax boroom xam-xam yi leen benn affaire daa am waaw mooy te mooy jamono jooju ñii amoon nañ ay lënt-lënt yoo xam ne dëgg la du ñëpp am na ñoo xam ne sincère nañ parce que dañu interpréter alxuraan noo xam ne du loolu parce que aaya bi ñu doon wax sànq ci suuratu tawba xuz min amwaalihim jëlal ci seen alal yi ñoom dañu jàpp ne loolu non borom bi yeneen saa salaam la koo def ginnaaw alors la voilà yaa ayyuhan nabiyyu idaa tallaqtumun nisaa kooku muy yow yeneen saa ba pare idaa tallaqtum bu ngeen fasee an nisaa jigéen ñooñ ku muy wax yeneen bi ne yeneen saa salaam wa aqimis salaata li yi loolu du yore saa sa lay wax est ce que ñun bokkuñu ci si moo tax ñoom dañu juum ci interprétation mais Seydina Abu Bakar daf comme que ñoom dañu pare woon yemuñ woon rek ci loolu mais dañu pare woon mais dañuy képp ku na nar jël ci ñoom dinañu xareeg yow doo ko doo laal seen alal ji looloo tax mu xareeg ñoom mu ne woon day xareeg ñoom léegi mu am. léegi kon euh, mu am kon yàlla bi ñoom amoon nañ suba comme ñi nga xam ne bon waxoon nañ la. Euh, te taa comme que dafa jege woon jamono yoneen saa salaf façon interprétation njuumte mën naa am te affaire yi leerul woon ci ñëpp surtout kaw bi boo bu dee yow saxaaba yoo xam ne ku fekke Badar quand moo ñëw di naan sàngara ñu wax ko mu ne dara new ci parce jàpp na ne borom bi moo ne bon laysa alladhina amanu wa amilu salihati junahum fi ma <laughs> ba aaya ba jeex mooy xudaama xaw xudaama <laughs> waxoon nañ la ko frère Ousmane ibn Maz'un radiyallahu anhu mi ñu njëkk suul almeeru Baqiya frère am bi Badri la fekke na Badar mais moom dafa ñëw jamonoy Seydina Omar muy naan sàngara Seydina Omar dafa mais ku mais ku daama sàngara ngay naan mu ne waaw mais xamoo ne borom bi da koo tere mu ne non mais waaw bor bi nee na amul benn problème ñi nga xam ne gëm yàlla te jëf-jëf ju baax ci lépp lu ñu lekk garaawul fekk ñu ngi ragal yàlla di di di di sàmmonte di di kii rek ay wax di gëm mu ne ko mais yow yow aaya bi ñu ngi ko dégg du loolu ah euh, comme que xam na ne Seydina Omar radiyallahu anhu mooy wax ak moom mu ne ko léegi tee ñoo laaj kenn mu laaj mu wax ñu aaya bi kon nan la demee <laughs> mu ne ko ñu laaj Ibnu Abbas mu ne ko waaw d'accord naa sëñ am mu ne ko am naa léegi aaya bi lu muy wax mu ne non waxul li xudaama li nga def noonu ah aaya bi waxu lool <laughs> waxu ne yow boo ragal boo gëmee yàlla rek léegi lépp loo lekk garaawul <laughs> tey jëf lu baax <laughs> kon kay lekk kooku kooku mooy ci xalaat boobu man ngaa dem lekk mbaam parce man damaa gëm yàlla tey jëf lu baax mooy loolu juumti la boo xam ne leer na moo tax it bon bi affaire yi leeree euh, neewuñ ah saa kat kilifa la kon. ah moo fi naan sàngara mais euh, du ma nañ ko yar ku naan sàngara <laughs> waaw loolu loolu xam nga yooyu ba mu deñee nag dëkk bi yàqu de ñu ne kilifa ko def kilifa de moo moo mooy sariya bi waaye ah nu ñuy def daa ne ci kilifa nag de kooku moom di ko bantal day xaw a jafe ci mbooloo mi de teeñ koo bare loolu leen saas la waxoon ne ne innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum wat naa ci yàlla ne li nga xam ne moo alagoon ñi leen jiitu woon mooy ida saraqa fihimu sharifu taraku bu koo xam ne ci high class bi la bokk ñi ñaan boroom ndax yu bu yax bu rëy ñi nga xam ne juddu bu mag nañ am bu dee ñoo sàcc ñu baleen bu dee nag ki nga xamante ne moom ab pauvre la ah ndax yow gaayee moom sawaay sa les sans nom ak les sans sans xaw ma lan ñoom ñu gaaw nag di jaay intransigeant ci ci ci ñi ñuy appliquer loi yàlla yi waaw mu ne waat naa ci yàlla ne bu doon ne ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne bu sama doom ma te boroom bi musal na ko ci loolu sàccoon man Muhammad maay dagg loxo sallallahu alayhi loolu nag loolu mooy justice de léegi kon moo tax Qudaama doo dóorul nañ ko loolu ñii nag li leen daloon mooy interprétation boo xam ne dañoo juum mais sauf que dañoo pare woon ngir xeex ne kenn du ko jël ci ñoom kenn du leen dubbanti ci seen juumte gi ne waaye bon Seydina Omar a après mu ne man après loolu convaincre bi Seydina Aboubacar daal ba gis ne jël na décision boobu ah ba xam ne yàlla kon kii na ko mais Seydina Omar a après dafa xam bi mu nee xalifa début bi doo na doxaloo mais après da koo que dafa jàpp Euh, ñii surtout euh, ba ñuy xare ak ñoom mooy c'était comme ay yéeféer yoo xamante ni dañ doon jàppale seen seen jàpp jàpp ay jaam ci ñoom mais moom da dindi loolu parce que dafa gis ne bon affaire bi c'est beaucoup plus ñii nii euh, dëgg la àndoon na ci Seydina Abu Bakar loolu yi dañ ciy xam ne boo amee kilifa tamit boo loo xam ne mbiru xam-xam la waxuma koo xam ne ay neen lay wax ñu ne bon comme que mooy kilifa gi moom moom bu fi xasee ne rek lépp lu mu wax rek noonu la le te li muy def du noonu ah non non non bu boobaa ci ay teggin naan ko ah euh, daa mel ni njuumte am na ci jëf yi nag waaw wala boog <laughs> euh, en tout cas ngeen xool bu ngeen koy formuler formule bi rafet mais doo topp nit ci ak ak sànkute tamit la ta'ata li maxluqin fi ma'siyati al-xaaliq yeneen saa sam nee na man amarakum bi ma'siyati llahi fala tuti'u ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp waaw loolu euh, kon mooy lii nag dafa nekk loo xam ne dafa laaj interprétation mooy déggin dafa ci am comme que ki ki sa kilifa gis na loo xam ne bon lu ñu mën a nangu la yow même bu dee gisee loolu nga bañ ay wute am ak yu mel noonu man nga topp noonu rek mais bi nga xam ne mbir yi ci moom la nekk Seydina Omar ne xalifa danay noonu affaire moom gis na ne affaire bi du loo moom jàppewatu ko noonu waaw ñooñu moo tax boroom xam-xam yi pour gàttal ci fin bi dañ ne bon léegi léegi sax parce que wax ji mooy loolu loo xaaral parce que nga wax ma lu leer affaire yi ñu xool man ci lan la wax ji ferankulaay ci loo xam ne dañ koy mën a dégg quoi waa képp koo xam tey tey tey tey man dinaa julli dinaa woor waaye du ma joxe zakat sama yoon new ci waa léegi kooku julli loolu du julli na la Sadio Fall nga euh, masala bii nag wax ko ci koor ak ki ne ki ne julli laa non seulement du ma waaye du ma xam nga ñu ngi ko doon wax sànq euh, euh, mooy mooy ci jataay bi génn xadiis bi ñoom Seydina Abu Ibnu Umar bi radiyallahu anhu te waa jumhuurul ulamaa ne ki nga xam ne da dañ ne dañ ne ko sawaay julli li mu ne non usuka ma liberté ma kenn du ma forcer waxi caaxaan yooyu gaa yi gaa yi nga xam ne dañ naan non c'est man man dama nekk quelqu'un boo xam ne kenn du ma forcer ci dara quoi te buñ ma forcer xam nga loolu euh, je ne serai pas libre moo tax man daal ñu naan ma ay d'accord naa ne julli farata la waaye man kenn du ma forcer ci dara ñu ne ko sawaay baal sa waxi caaxaan yi nga julli mu ne sawaay julliwuma kenn du ma forcer xam nga xanafiyee bi xanafiyee yi rahmatullah nee nañu non kooku kenn du ko rey directement mais dañ koy duma di ko duma ba keroog muy julli léegi nag bu dee faatu na ci moo xam Shafi Maliki bi ak Shafi'i yi rahmatullah mi non kooku dañ naan ko hee waxtu waa ngi nii comme ñu ne tàkkusaan baa ngi ñu ne ko jullil saay bañ naan suuf soo maa ngi beex fii ñu ne ko sawaay bàyyi ba waxtu wi waaj jeex koo xam ne benn rakk kese la ci mën a julli mën na ci jàpp julli benn rakk minimum ñu ne ko sawaay demal def ko mu ne defuma parce que man kenn du ma forcer je suis quelqu'un de libre quoi gars yi ne kooku moom dañ koy faat léegi buñ ko faatee nag jullit la parce que gëm na ne ne mbir mi farat la ci moom mooy faasek la ab kàcc ab kàccoor bu mag la mais nag génnewu ko ci diine ji parce que saxal na ci xolam ne loolu war na koo defee mais sauf que moo ko deful comme li ngay gisee nit ñu bari ñoom jàppuñu ne. Euh, duñ ne julli du farata de dañ naan la farata la mais dañoo sàggal te loolu jullit ñu bari noonu lañ mel waaw jullit ñu bari noonu lañ mel léeg-léeg fajar am na ñoo xam ne fajar kese la ñuy julli buñ xëyee xaw ma c'est pour seen activité bi dox moom lañ koy ubbee mais li ci des dootuñ julli fajar ba fajar am ñoo xam ne ñoom li ci gën a garaaw mooy bisu Eid la ñuy julli alors que Eid du farata julli ja Eid du farata. ñoo xam ne iid la ñuy julli yi ci des yëpp at mi yëpp ñu raatale mais ñooñu am na ci ñoo xam ne dañoo jàpp ne julli du farata ci ñoom képp ku jàpp ne julli doo farata ci yow ñu ne la ah sawaay yow xanaa xamoo li alquran wax nga ne waay sawaay mën naa la koo taril xanaa borom bi waxul <laughs> waay yow ay suuratul bayyina rek am na fa wa yuqimu salaa wa yutu zakaa min la ma mën la koo taril nga ne ah yow xam nga li muy waaye ma ñu joxe ñu taxawal julli tey joxe zakat loolu kay maalu ko gën xam nga ne ah mais saa yi après malgré loolu yow jàpp nga ne julli julli farata la mu ne loon ma farata mais man du farata ci man kooku moom boroom xam-xam yépp ñoo ne kooku yéeféer la waxoon naa la nag bul ne bon ñoom oustaz diw wala ñoom Serigne diw dégg naa non ñooñu boroom xam-xam la nga yow doo parce que wax yooyu demal ma ci ngir bu la neex jëlal borom xam-xamu xanafiya yëpp de A à Z maalikee de A à Z shafi'i de E à Z e Z ñoom ñépp ñoo dëppoo ne kooku yéefér parce que dane yàlla li yàlla mi nga xam ne moo ne lii farata la moom mu ne yàlla lim wax ne farata la du farata kooku daa bu wax di borom di wax demul noonu wala yaasu billah kooku kay amatul amatul ngëm yàlla bu ne ci moom mais li gën a garaaw surtout saa ci accès ma koy préciser su suñu société wolof yi mooy ki nga xamante ne moom mu ngi julli sax ne ñoom biiw nag am nañu droit ba nga julli ñoom ñu ne la boobu di wax naan ñoom am nañ droit ba nga julli yow itam dañ lay xool xam nga est ce que xam nga li alquran wax ki julli daa war ci ñëpp nga naan waaw xam naa ko d'ailleurs maay oustaz bi jàngale fii sax léegi nga ne gaa yi ñoom dañ leen koo teggil waaw parce que Serigne diw moo leen teggil julli ñu ne la yow moomu moom yéeféer nga ci boppam même bu dee yaa ngi julli parce que da nga ne yàlla daa def exception ci loo xam ne fan nga ko gis Serigne diw mooy def exception ci julli ci ci ci ci àttee yàlla yi sariya bi ba yeneen saa sam la te kenn manu cee soppeeti dara loolu moo tax ñun suñu société ñuy dunde mu garaaw ndax raayalante gannaaw ah bon Euh, ku nekk am nga sa précaré boo xam ne yaa ngi fay def lu dul noonu ñeneen ñi di la ko bàyyee kenn doo ci duut baaraam waaw waxoon naa la suñu réew moom mooy réew moo xam ne daanaka koo waxee diine ju leer am nañoo laal waaw euh, xam na ne koor gi ñu nekk boo taxawee ci rajo bi ne di wax àttee ku bàyyi woor ku lool gars ñoom diw gaaruwaat <laughs> ñoo xam ne nee ñu ngi woote wu seen bopp ci diine nga ne julli ñëw di wax mbiru julli ku bàyyi julli ak tamit lan mooy atteem ci charia ak loolu ñu ne ñoom diw lañ ci la ci jublu waaw jërëjëf lii mooy la nga wax mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy dernier yonent mooy nangam ak nangam amul yonent ginnaawam ñu ne ñoom diw la ci jublu waaw mais kon kañ la wax lu leer tamit. kon daal lii ci daal war a nekk ak ak raay nante gannaaw ba ba ba ba ba ni ñuy faatoo daal mais loolu jaaduwul man moom en tout cas bu ma ci wax waaw loolu ab foofu nga tollu zalika mablaghuka min al-ilm tamit bon man ra'a minkum munkara yow da ngaa am conséquence yoo ciy xool yoo xam ne moo la tax a wax man nga ko sóoraale mais bu fi nekk nag di dëggalal gaay ay caaxaan bi waaw bul ne mukk ñoom diw am nañ droit ñu julli loolu moom boo ko waxee ta xam yow yéefér na léegi kenn kese moodu yéefér mooy ki xam ne moom dane doo man zakat du farata parce que waa day dóor a day day day boroom xam-xam en général rahmatullah dañ naan mooy koo xam ne day dóor a dugg ci l'islam te fam nekk foofu l'islam siiwu fa mu jàpp ne bon xam naa ñoom ñee ñoo tàng ñoo ustaas ñee ñoo soxor rek ñu am alal ñoom ñu pauvre ñu naan ñow kii farata suñu alal yi man loolu farata ah. kooku ñu ne ku mel noonu garaaw parce que dañ mais nag dañ ko koy xamal ñu gis ne non kii li tax muy wax en daa xamul parce que fii nii mais loolu ñoom loolu la ñuy wax mais man dama ne daa am beneen affaire bu am mooy ñun léegi ñun suñu jamono nit mën naa dund ci benn communauté benn gox wala sax même biir Dakar wala biir Thiès wala biir biir Lyon wala feneen wala Tokyo mais gis nga dina nekk ci benn communauté boo xamante ni. du déglu keneen ku dul ko bokk ci ñooñu te ñooñu li ñuy wax daanaka li ci foo daa bari kooku foofu lay nekk te ñoom kese lay déglu ba jàpp man na jàpp ne gis nga yii ñu naan euh, dañ koo xam ci diine ay béyabaa la du béyabaa ci ñooma ah. parce que ña fay wax dañoo jàpp ne comme que ñoom utal nañ seen bopp ay porox ndoll yu tax ne ñoom yenn jaamu yàlla yi ñenn ci ñoom wala ñoom ñëpp duñu ko def te am nañ ci droit xoolal ci juddu ci ci ci environnement boobu te léegi foofu mënoo tëb rek naan waa ji yéeféer la déedéet nan nekk yéeféer parce que xam nga comme dañ koy xamal ne ko ah yéen ku leen wax lool nga ne waaye ñun suñu communauté ko wax moo xam nag tudde leen ko lu leen neex ab tariixa la wala ab ab ab mouvement wala association mais c'est pareil ñoo xamal leen ne non non yow xanaa moo alxuraan ah, mais si mais da koy jàng nag alxuraan waxu la lool waa amul kenn koo xam ne dañ ne teggil nañ la julli wala teggil nañ la woor wala teggil nañ la nàngam ci farata yi wala yow Euh, boo boo ziyaaree sa dëkkub sëriñ day na la kaaba ba loolu amul ah ma sii man loolu la gaa yi di wax gaa yi fii kenn du dem Makka ku ci am dara da ngay dem sa dëkkub sëriñ ba ñu ne la non léegi foofu dañ koy xamal kooku par exemple mënoo tëb ci noonu ne waa ji yéeféer na nga nekk yéeféer non daa xamul mais bu dee nag lay yëpp leer na si moom suñu waroon ne képp ko euh, walillahi ala nas rijul bayti man istata'a ilayhi sabila ñu wax ko ko ne ko mooy borom bi nag xam nga lu tax ñu la parce que yàlla moo ne moom moo warlul ci jaam yi ñu ajal ko néegam bi képp koo xam ne am nga moyens yi minimum benn yoon mu ne waaye daal dégg naa li alxuraan wax waaye sama waxu communauté daal ñoo mu gën a fort ci man kooku nag moom nekk bokkatul ci diine ji ma waaw kay mais xoolal xoolal gravité kon yooyu ñi nga xam ci la ñuy dund parce que dañoo ñàkk a xam wa leen nañ it xam nañ mais bon pour euh, euh, assurer euh, liñ naan paix sociale te loolu kay du paix sociale loolu moom mooy mooy safaraay social parce que loolu nan la nekkatee ay génération di dund di faatu ci loo xamante ne nii pas-pas bu baaxul la ba génn àddina kan mooy engagement boobu kan moo ko yenu kan mooy jël responsabilité boobu ci kanamu yàlla te yàlla xamaloon la nga ne bon c'est que bo ñoom niñ may gisee daa rafet damay bañ buñ déggee ma wax lii ñu jàpp ne ah waaw la gaa yi waxoon yaa Saalih inna <laughs> yow Saalih ah gaa yi façon bu ne lañ lay def ngir baab la ngir nga ba ah ñun de gisoon nañ ne gone yépp yow lañ ci ginoon a am yaakaar ci yow xam nga jaar ci côté sentiment yi xam nga loolu bu ñu la ko waxee tam nga nga xaw a freiné wu quoi léegi bala nga doo leen wax lu leen naqari doo wax lu naqari seen yàlla yeeg yooyu <laughs> waaw waaw yow muy nga nekkoon marjuwan qabla hada ay way ñu amoon yaakaar ñëw ñun ci ñun ñëpp ci yow lañ doon miser ci gone yëpp yow lañ doon miser laata ngay woote lii ngay woote loolu lépp ay façon galgal yi saytaane la rek waaw ngir nga bañ nga bañ a nga nga nga teg mbir mi ci suuf kon ci gàttal mooy kon ku ne ku ne joxewul zakat kooku ça dépend que ban façon nit la voilà dañuy xool est-ce que ku xam la d'abord wala xamul wala est ce daa xam ne lii la yàlla wax mu ne loolu man malgré ça man warul ci man man ba ma joxee àddiyee saab sëriñ la sa zakat wàcc eh kan moo la wax yow zakat dangaa fee la non zakat kenn du ko jox xanaa bu dee ne sëriñ bi da koy dajale di ko joxe loolu mën na nekk man na taxawu da kii nga xam ne comme collecteur d'impôt ngir séddale ko loolu mën naa nekk mais pas nga jox ko ko ngir ay intérêt boobu yow xamoo ni sax xamoo dara xamoo loolu nga naan lan. non non non wala boo génnee fii kii yalwaan ci mbedd mi liñ ko jox nga foog ne loolu mooy zakat non non loolu doyul kon euh, dafa nekk kon lii euh, en tout cas ci gàttal xadis bii nii xadis la bu rëy bon ak a bari nag yeneen yi njàngat yoo xam ne moom loolu buñ ci naree dugg moom dañu pare mais xam naa dañuy yem nii mooy di am con li ñu concerne daal mooy côté boobu euh, di wane ne kon zakat dafa am doole li tax al imaam an-Nawawi indi ko fii di wax. non seulement insistance gi l'islam insisté ci euh, nekkuk farataam euh, ñu war koo bàyyi xel mais nag waxoon naa la imaamu Nawawi rahimahullah andiw fi buntu bi ngir wax ñu nan lañuy ñuy génnee zakat ngëneel yi lay wax ak farataam kanta loolu moom euh, bokkul bekkul suñu sujet fii wallahu taala alam kon bii di ñëw ñu daal di àggale